fekk ña ngay dundal man nañ koo muñ loolu man ngeen ko def <laughs> te bu ñu ko door ko feneen nii ci wax nii ci seen xaal loolu man ngeen ko def waaw waaw mais ibda bi nafsika gis nañ ko tàmbalee ci sa bopp booy dépenser summa bi man ta'ul waaw léegi nag boo paree ci yooyu sa jiira sa sa sa jaar bi sa dëkkandoo bi ñëw soxla ci yow dara en faytahu mu yemb comme da ñëw di togg guddi na e ndekete xorom amu fi mu ak si mais jëlal xorom jox ko ay yoo xoromu guddi nangam yooyu moom affaire xuraafaat la ak ay ay xusaambulaat waaw yoo xam ne teguwul fen ay xoromu guddi kenn du may xorom guddi loolu ma ne bàyyi leen waxi caaxaan yooyu ngeen naan la soxla jamono ju nekk la soxlay am soo wolof yi moom dañoo bare affaire ba pare nag daal di koy sëriñal yenn yi yenn yi dañ koy sëriñal comme si diine la ndax nee nañ am na ñoo xam ne ci diine la ñuy wax wala loolu lañ leen xamee te yooyu dañ ciy bàyyi xel après mais euh, fan lañ alquran wala fan la yonent way sasam jàngale na xorom kenn du ko maye buddi loolu amul wax leen ma <laughs> waaw ay kenn du sangu bésub sàngam parce que bés boobu nangamati nangam yooyu yëpp daa amul ci diine loolu amul ci islam loolu ngay gis nit ñi ko def nga gis ñoom ne ay sëriñ la ñu koy kii di la moytuloo sangu heure sàngam ak bés sàngam naan bu kenn sangu léegi ba may janaaba nag yooyu yëpp ak nu ñu ko mën a peinturer diine du diine l'islam xamul loolu kon nag mu ngi noonu l'islam diine silvise la ak li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy njàngaleem yonent bi saa saa ku ko fi indiwoon nag jarul ngay wax waaw léegi nag mu ngi noonu <laughs> mu ne kon bu dee daa am aajo am fay taxu fekk mu yemb am nga ko jox ko waaw yow amoon nga loo xamante ne nii da yor ñaari a <laughs> rek nañ wax leneen lu la neex <laughs> tiir ñetti butéelu tiir yor nga ko saway waaw yaa fay saway sa dëkkandoo bi bëgg a def su bëgg a jox xaw ma ko dal mu foogoon ne am na bi mu fi yoroon ndeke ba mu ko yëkkatee la ca ñaari tox la xam nga ne loolu togalut fukki fukki gayaar quand <laughs> waaw sa ñetti butéel yi nga jël ci benn quand même un litre jox ko ko yi nga jële Casamance mu baax lool wala ca marché central bu bu bu bu Pikine nga jël ci benn jox ko ko wa ilax taaja bu amee aajo en tay tax bu nga jox ko waaye yaa fay tamit yow it waaw saa loo may indexé <laughs> looloo xam dañuy <laughs> indexé wala mooy dëkkandoo bi rek <laughs> waaw. wa inim taqara utali waaw mooy bu dee daa am aajo hein mooy. da ngay dem ci moom waaw bu amee aajo del dem ci moom di ko nemmeeku ngir faj aajo joo jële waaw bu soxlaa dara mooy bu soxla moo bële ñoo niroo yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa bu sàkkoo ci yow ah mi de ah nga dolli ko rek waaw dolli ko fekk yaa ngi koy am wa in asaabahu xayrun hanna hanni hanni hannatahu hannatahu bu dee ne daa am lu neex lu ko dal comme am na doom am na bonne nouvelle am na siit hannatahu nga daal di koy ndokkeel ah kontaan nañ ci sa bis bi nag te tamit wane luy wane ne kontaan nga même bu la jaralee nga posé journée ngir fekke tudd ko même bu dee après après midi bi ngay dem nga def loolu wala après midi bi ngay bañ a liggéey ñëw ba mu yëg ne yow boole nga ko ci dara loolu dafa am solo mais toog rek naa xam ne soo yoon na wuñu ah non man moom damay liggéey ba ma neex ma ñëw waaw loolu nag du rafet waaw waaw du rek. xam na taxu du rek ay waa ah kontaan nañu de waaw masha Allah yal na bal yàlla barkeel waaw barakallahu laka wa alayka Eh, wa jamaa baynakuma fil xayr ak yooyu ngay wax ki nga xam ne mooy eh, séet beeg yooyu ki amul séet waaw yal na borom barkel leen laka wa alayka ak moom itam yooyu yëpp yàlla barkel leen te boole leen yiw du lool kese boo amee loo xam ne loo joxe la te lu la ci kenn forcé du ndawtal du dara loo man la joxe ko da yàlla tax jarul lu koy bind fen moom it mu koy bind fen boo amul it nga ñëw ak li nga mel xam ne amoo mu jeex waaw kon nga daal di koy ndokkeel bu amee li nga xam ne mooy la asaabahu xayr yiw moo ko laal mu ne wa in musiba bu dee nag azayta bu dee musiba moo ko laal nga daal di koy euh, comme mu am ko nga ñëw daal di koy jaale inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma axad wa lahu ma ata yu mel noonu waaw wa kullu shay'in wa kullu amrin indahu bi miqdaar wax yu mel noonu inna lillahi ñun de ci yàlla lañ jóge te ci moom lañuy ñuy mu ñu ren rek waaw moom la yonent may saa saa waxoon doom da fa muru digga fa murha ah, fal tahtasib na na fal tasbiri fal tasbir wal tahtasib na muñ ta muñam googu na ci na ko def ngir yàlla yu mel noonu nga koy wax ak di ko dëfal waaw lii de metti na waaye nag dogalu yàlla la waaw moo koy tege kenn manu ci dara jaam du ko teg jaamu bopp boroom mokkam boroom bee koy seet ku ko neex mu teg ko te kenn du ci jaas tey tey xew la tey yaa xew la keneen ay xew la ëllëg rek loolooy dund gi nag ba kere ñuy wuyu suñu boroom li am solo nañu ko ñaanal fa mu jëm mu gënal ko fi mu jóge te mu boole ko rasulillahi alayhi afdalu salaatu wassalaam jéggal ko te daal di koy taghammadahu allahu bi rahmatihi wa fadlihi yal na ko yàlla daal di muur ak yërmandeem ak li nga xam ne mooy ngëneelam gu yaatu gi yu mel noonu ngay wax waaw mu ne wa idaa maata ittaba'ta ittabi' ittaba'ta janaazata waaw mu ne wa idaa maatata bu gaañoo génnee àddina ittaba'ta janaazata na nga topp li nga xamante ne mooy ab néewam loolu yu gisoon nañ ko ci xaqul muslim ala muslim kon duñ ci taxawaat waaw amul non man bon man je suis ah, ah, ban heure lañ ko nar denc. ah non waaye ñu war a xar ba onze heures quand même yow yow yow yow kii gars yi ñu war koo kii parce que daal yow sa grasse matinée bi nga bëgg a def bëggoo ko day bëggoo ko dindi quoi ay waay yaa yées <laughs> kon bu dee ne daa faatu nga topp li nga xamante ne mooy janaazata mooy li nga xamante ne mooy eh, ab néewam mu ne mu tekki wala tastatilu alayhi bil binaa'i bul yëqamteku ci kawam ci ay tabax mooy bu yëkkati sa tabax ba mu féete këram kaw bu baax xam nga yii <laughs> bu doon euh, réewum charia mu ñuy doxal charia réewum jullit mu ñuy doxal charia gis nga les normes de construction yi ñu gis Europe fii ñu koy def xam nga Europe en France en tout cas te loolu xam naa ne Europe moom du ñàkk ñoom ñëpp parce que seen réew yëpp a niroo foo dem ñoo niroo doo gis mukk tabax yu génn gaan yooyu ñëw ci koñ ab quartier gis immeuble yu kawe yépp nekk ci suuf yeneen yépp nekk ci suuf loolu doo ko gis ñoom ñépp ngay gis ñu bokk même alignement léeg-léeg sax même couleur yi du n'importe quelle couleur ngay colorer sa kër <laughs> ah, waaw droit kër koñ bi quartier boo xam ne ñépp cinq étages lañ Europe fii nga ñëw door ci benn dix étages tiim ñépp amoo ci droit lu dul ci ay cas exceptionnel waaw du nekk ay habitation yoo xam ne fii lañ leen fukki jëlee leen fee ñu tiim nit waaw xanaa ci quartier d'affaires yi te ñoom ñëpp ay niroo mooy ay ay ay ay ay ay ay doon yu kawe ay immeuble yu kawe ay incité façon yu mel noonu ñoom ñëpp nga xam ne dañuy gis ñoom ñëpp a mel noonu nga ñëw ci quartier boo dem ñoom ñooy tolloo quartier Londres yeeg yooyu nga dem ci ay ay ay ay yooyu Buckingham nga gis. ak fépp noonu la mais Afrique moom c'est le pëccëxoo en en en chef waaw en action waaw da ngeen Sénégal koo xam ne moom këram dix étages la tiim ñoo xamante ne nii amul ay ay amuñu sax étage ñu tiim leen kii am cinq étages tiim ñoo xamante ne ay mbaar la ñu yor quartier bi da ngay doo xam quartier bi lan la ku nekk di tabaxe du mu ko neex. kii dóor na moom lan lañ koy wax di R plus la ay R foog naa loolu la ma waa ji waxoon ne man yooyu yëpp xaw ma ci woon tus bi ma ko xamee matul deux ans wallahi xaw ma ci woon dara laa wax deux mille vingt deux ah ma ci li ma ci xamoon daal mooy tabax nga walla étage jeex deux wa R plus un wa R ma ne waaw loolu ñaar rez-de-chaussée mooy ak étage plus deux. ma ne ah, ah, ah. <laughs> découvre moo découvriraat naa euh, sama ignorance voilà mu ngi noonu xaw ma ci woon tus voilà mooy da gis ku nekk di tabaxe nu mu ko neexe comme boo luy semble waaw ah, kii moom def nag quatre étages kii moom amul étage kee moom baar la yor kee defal dix étage kee def nàngama ci nàngam yooyu ngay gis <laughs> mel ni sawar bu tas ku nekk di tabaxe nu ko neex quartier bi moom lu ne moom daal quartier suppu kànja la <laughs> waaw <laughs> mooy njaxas gu nekk di ko gis kee moom couleur këram gu jaune ah, kee couleur noo xam ne moom day attirer naaj wi yooyu yëpp bàyyiwuñ ci xel <laughs> yoo xam ne day attirer la chaleur am ñoo xam ne moom seen kër yi def ko ay ay ay def yenn yi ay ay ay ay ay ay ay ay kii nu mu tudd ay verre yu rëy yoo xam ne naaj wi fa lay tapé di tàngaw koñ bi yëpp ñëpp nag ñëpp di tàng jër waaw wala te loolu la yonent bay sa sa waxa déglul fii <laughs> déglul fii allah wala tastatilu alayhi bil bina bil bina fa tahjuba anhu ar-rih illa bi idnihi allah <laughs> oh. laa ilaha illa mu ne ta bu ma di ko jé féete kaw ci tabax ba daal di koy xañ ngelaw xañ ko ngelaw li moo yow foo xam ne koñ bi ñépp doon am ngelaw lu baax waaye waa ji ñëw tabax ci immeuble bu réy boo xam ne tiim ñépp muy muy canaliser nag air bi doonul dem kër ya mu takkaloon ak ya jàkkaaroo moom commencé li tàng jër yeneen yeneen saa saa nee na loolu amoo ci droit di ko def yow. Allahu akbar kan moo tabax ci ñun sax xalaat lii naan est-ce que l'islam wax na ci mooy ñi nga xam ne ñun xamuñu dara ci suñu nii de. même li ma waroon naan tubaab yi nii ñu def gars yi naan tey tubaab yi ñoo ñoo ñoo organiser seen dëkk mais yow yow sa borom ba ko organisé gis nga tubaab yi xamuñu woon lan mooy tabax bu baax. ah lisaani nabi ka la wax ci sa làmmiñu yonent alayhi salaatu salaam baree boo baree gi sauf ñu réere ko lu tax parce que xamuñu dara sa jàng suñu diine ñoolu moo tax lu ñu wax ñu foog ne voilà c'est li ñoom ay yaay tubaab ñoo tubaabe waaw alors que lépp lu yiw sa yonent xëccal na la ko alayhi salaatu salaam lépp luy safaat jañal na la arafa alimahu man alima wa jahilahu man jahila xam na ko léegi nag ku ko xam réere na ko ku ko réere te ñu ko réere ñoo ëpp wal iyaadu billah yal nañu borom bi xam loo xamal waaw mu ne amoo droit kon te bu muy yëgati sa kër sa tabax bi tabax ba fe ba muur fa tahjiba anhu riih nga dox sa diggante sa dëkkandoo bi ngelaw li air bi dootul ñëw amatul visibilité ndax këram côté bi doon air yow nga doon jóge fa nga tabax tiim ko nag ndax mooy jour bi yëpp day lëndëm il faut muy taali lamp te dara waralu ko ndax mbokkam mii voisin moom bii ñëw yëkkati fi état bu rëy ngir nay luye rek di am xaalis rek moom yoonam ñaw ci dëkku fi sax waaw moom nay luye rek comme que daal affaire yi na moom naa tabax kër yu bari kii na néeg yi bari na kawe am naa doole yi bu ko paree loolu lépp fii ak quelques années naa naa naa naa naa retrouver retour sur li ma ci defoon yëpp naa ko am na xaalis bi dàq bi ñëw rek léegi nag ak dëkkandoo yooyu yëpp yonent bay sa sam sa yonent tere woon na ngay wootewu jullit xamoo ci tut te yaa koy def illa bi idne lu dul nga laaj ko ndigal boo ñëwee laaj ko ne ko man de damaa bëggoon a tabax loolu moo doon nag ndigee waaw damaa bëggoon tabax kat gis naa ne koñ bi nii loolu mooy yoon ngi ñëw wax ak ñoom ne man de daa boom lu ma bëggoon a waaw tabax xam nga eh, eh, eh, loo xamante ni cinq étages lay def waaw ma doon doon laaj nag ndax am ndax bi ngeen ma ci permetre loolu ngay wax mais doo ñëw force ñépp mettre les gens tes devant le fait accompli waaw def li ngay def voilà mu ngi nii nga ñëw def ay wa tabax alhamdulilah dóor après gars yi nag manuñ lu dul seen làmmiñ di kaas ak di jéem a kii voilà xam nga Europe yi léeg-léeg am yenn dérogation yuñ joxe <laughs> même dérogation yooyu mooy ñu ne bon ci yoon waru la nii ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci bâtiment ñoo ma ko gin a xam waaye nag dérogation permettre nañ ñu tabax fi immeuble boo xam ni dépassé na yenn yi nga gis voisins yi di kaas temps rek gis naa ko yi di kaas naan loolu lu tax ñu bëgg a tabax fii loo xamante dañuy tiim di ñu di ñu lakk lan la ñu wax jant beeg yu mel noonu on n'est pas d'accord ak yu mel noonu bu doon ci l'islam nag dañ naan la loolu dañ ciy bàyyi xel voisin yi ngay laaj bu ñu d'accord ok bu ñu d'accord doog fi def voilà léegi nag sauf bu dee ne état dafa ñëw loo xam ne intérêt euh, kii la commun waaw mooy intérêt réew mi yëpp wala gox bi yëpp la waaw. mu bañ a nekk rek yoo xam ne waaye ay gaayam la parce que waa ji doomu ministre la wala boog cousin wu ministre la wala xaritu ministre la ñu koy permettre ci kaw loo xamante ne dooñ ko woon permettre keneen déedéet loolu du intérêt personnel eh, du intérêt général intérêt personnel la boo xam ne ministre bi nga xam ne mooy ministre de l'habitat wala ñoon wala ses services ñoo ko bëgg a doxale loolu nag lu yoon waaw loo xam ne réew mépp ciy jariñoo wala ñu ëpp ci ñu ne nag ah loolu il faut parce société des eaux il faut ñu defaraat ko parce que fi mu nekk baaxul te comme que dafa li mu laaj dafa bari te ñoom seen fi ñu am bariwul suuf si fii mooy seen siège bariwul soit dañu koy faj en ñu nekk yeneen locaux ñu defaraat ko mais buñ ko defaraatee comme que ils ont plusieurs emplois te ay ñu ñu fay liggéeyee soit ñu jënd ay yeneen terre feneen di tabax fii benn locaux benn locaux fee benn locaux fee wala ko bii fi nekk fii ñu yëkkati ko def ko cinq étages bu ko defee ñoom ñépp dinañu fa xaj bu boobaa loolu intérêt ñépp la ci kaw noonu yu mel noonu jaar bi bu nee maa bañ bu boobaa mën nañ ne ah parce que intérêt général la ndax intérêt général charia da cee bàyyi xel waaw moo taxoon ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ñoom Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu comme ko fi tudde woon ci bañ demee Tabuk ci xare boobu benn xare ah, ñu soxla ndox parce que amatuñu ndox. dañoo voyage bu sori amatuñu ndox yonent bay saa saam digal leen ne leen dem leen uti ndox bañ dajale bañ dajeek femme ba ñu dajee woon benn kaw kaw ñu dajeek moom ñu ne ko yow amatallah yow jaamub yàlla bi foo amee ndox mu ne léegi yéen fa ma amee ndox génne di ngeen ndox démb ci heure bii laa fa àggoon mooy vingt-quatre heures bu ngeen fan rey àgg yéen moom bu ngeen am ndox Seydina Ali ibn Abi Talib ak ñi mu àndaloon radiyallahu anhu xam ne lii moom loolu moom moom moom il n'est pas question ñu confisquer ndaw si ak ndoxam yi nga xam ne moom la wëggoon moom la defoon ba daal di koy teg ci daam zaajam yoo yële ci baagam yoo yële teg ko ci kaw géléemam gi ñu ne ko nañu dem mu ne fan la ñuy dem mu ne ñu ne ko ci Rasulullah mu ne tan kooku nga xam ne moom la ñuy ay soobi <laughs> moom la ndax dégg nañu campagne diabolique Quraysh bi bi nga xam ne mooy moom lañ def. Ah ci média yeeg temps yooyu di ko di di mé mooy di médiatiser di wax di di di fësal di kii di seen wax yu caaxaan yooyu ñoo doon wax naan Seydina Muhammad saabi la baaxul voilà mu ne kon yéen ci saabi bi nga ma ngeen mayam ñu ne ko ma ne en tout cas daal ki nga ci jublu moom ki ngay wax noonu ñun moom la ñuy wax même bu dee ne ñun duñ ne saabi la nañ dem ñu dem dañoo profité ndox mi. yeneen trois cent cent dem barkeel ko ba armée bi yëpp daal di ci naan wëgg ci daal di ciy jàpp moom la al imaam al xaafiz comme niñ ko fa waxoon keroog di wax ci bulughul maram kene yonent bi alayhi salaatu salaam tawadda min mazadati imra'atin mushrika kene yonent bi alayhi salaatu salaam da jàppoona ci damza ci baabu euh, euh, kii euh, ndaw soo xam ne ab bokkaalekat la voilà mooy loolu dañoo confisquer li nga xam ne mooy ndoxam après yonent bi alayhi moo ko barkeel ci loxoom yu tedd ya muy ndox mi gën a sell mi nga xam ne moo génn moo mas a jaar ci kaw suuf mooy ndox mi nga xam ne day génn ci baaraamam yi moom alayhi salaatu wassalaam moo gën a tedd zam-zam moo gën a tedd lépp waaw waaye benn ko beneen bi mooy keroog Uhud pour wan ne confisque ci la léeg bu taxawee moom mooy primer ci intérêt personnel yi mais à condition mu nekk intérêt général léegi ak suñu kii yi mooy ay intérêt ay groupuscule benn boo xamante ne ay nanti lañ ah démboo démb xamuñ leen woon tey ñoo yoon nguur gi bëgg doxal teeri caaxaan moom suuf yi lu nekk lu ñëw rek ñu ne intérêt général la ndekete yow intérêt seenu koñ la ak seenu parti ak yi nga xamante ne mooy ñi àndoon ak ñoom loolu nag du yoon ñoon taxul ñuy wax beneen exemple ñu yem foofu ci wàllu confiscation que ne loolu ci wàllu tabax bii ñuy wax que à condition yu mel noonu mooy bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu dafa romb dañoo parce dafa saxaaba bi est-ce kan moo ñuy radiyallahu moo ñuy yóbbu tegtal ah guidé ñu yóbbu ñu jaarale ni ci yoon woo xam ne dinañ ñëw ba àgg fañ bëgg te waa si lu ñu yëg ndax yëg naa ne ñëw nañ fii ba ñëw nañ di jaay titiye suñu euh, euh, garab yi kii yi euh, tàndarma ak yooyu ba pare di suñu jur jiit ñu ciy sakaatee ka def leen neex ngir provoquer ñu léegi nag kan moo ñuy génn jaaral ñu yoon woo xam ne ñoom fa ñu nekk campé fa du ñu yëg am kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum daal di jóg ne man man naa ko di jaar ba ñuy jaar di leen jaaral way ay yoon yu naqar yu sinueux sax yu naqaree jaar mais il fallait mu jaar foofu sinon bu jaaree yoon yu ñëpp xam waa Quraysh dañ leen di détecté wala kenn romb fa gis leen ñu dem dajeeg waa Quraysh ñu ne leen ah ndax gis ngeen Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ah kay mu ngi ñëw wala mu ngi nàngam mu ngi bërëb sàngam mu jaaral leen ci yoon yoo xam ne sinueux yu raf yu jafe ñu yéegi ko wàcc agsi ci toolu koo xamante ne mooy mirba al-qaydi al-munaafiqu al-xabiisu ad-dariir waaw <laughs> naafiq bu yées bi da bonta silmaxa xol laata muy silmaxa ay bët ay gët eh, ñu mu dégg tànku fasu ñi yoroon fas ak gëléem yu yonent ma saas am ñooy di jaar ci toolam yonent mirba naan ne eh yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam te nee na jullit la woon naafiq bu bon la am <laughs> selma xamul naafiq la woon naan permettre ma yow yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngay jaar fi waxul sallallahu alayhi wasallam ñun ñoo ko ci sama tool bi te gis nga tànku suuf bii ma jël bu ma xamoon ne du ma ko sànnee du dal kenn ku dul sa xar kanam gi naa la ko sànni <laughs> ba am ay waay saxaaba yi am ñu dem commencé koo pamti pamtee yonent way sa sam ne bàyyi leen ko <laughs> bàyyi leen ko inna hadha al a'ma a'ma al qalbi wal basar ne bàyyi leen kii gis ngeen seen waxam yi di mer ba moom dafa silmaxa xol d'abord laata muy silmaxa ay gën bàyyi leen ko mooy malgré loolu ci toolam lañ jaar amul non sama récolte yi non non non parce que la dañuy jaar koo xamante ne nii Quraysh yëg leen embuscade leen rey ay nit. waaw guerre bu amee amul ñaar sama tool bi nga xam ne dama ko defaree sama toolu gerte bi sama toolu basi bi sama toolu dugub bi non bu leene foofu la saar yi war a mën a jaar char yi ci sa biir tool bi la ñuy jaar <laughs> kana ñuy jaar léegi nag na bale bale beeg loolu yëpp yàqu mais après parce que loolu c'est l'intérêt général duñ bàyyi di mettre hein li nga xamante ne mooy bakkanu soldat yi en danger pour lan préserver say gubu say gubu mbokk quoi c'est c'est des épidémies moo tax daal ñu war a léegi soldats nañ jaar mais gars yi gis leen bombardé léegi nag yow sa sa champs moom ñu bàyyi ko ko quoi. <laughs> loolu kon ci kaw loolu mooy ci kaw loolu nga euh, wàllu binaa biñ doon tabax yu kawe ci kaw noonu voilà bu dee intérêt général bu boobaa loolu dañ koy doxal sinon bu loolu amul yow sa yow yaa bëgg sa kër bopp am ah, yaa fi bëgg tabax quatre étages bu boobaa da ngay waxtaan ak say mbokk. say dëkkandoo nga laaj leen waaw moo tax mu ne wala tastatilu alayhi te du yëkkati di yuqamteku yëkkati ba kawe bil binaa ci kawam moom këru dëkkandoom fa tahjabu anhu rih bu ko defee mu daal koy fa tahjaba anhu rih mu daal di koy euh, euh, fekk waaw euh, dox digganteem ak ngelaw li ba këram nga xam ne ah c'était bien aéré mais mooy gisoo que lii la buñ ko xamoon dinañ xam ne façon kër yi ñuy tabax urbanisation luy urbanisme dafa am planifié kenn tabax fii kii ñëw tabax ci buntu këram nga xam ne amatul mbedd ñu tëj la fépp te yaa fi njëkkoon kër yoo xamante ne nii bu jëyee amee pompier du ci dugg koñ ba du ci dugg seulement koñ yi yow ñaari nit yuy dox mënuñoo kay ci mbedd mënuñoo kii woon kenn ay taxaw wala mu lafu bu baax. ngir kenn ci mën a jàll lool lool lool lool lool lool lool l'islam la lool lool lool daraay l'islam bëgg rek la boulimie foncière di jaay rek waaw jàpp kër yi di jaay rek te gisoon nañ problème bi ci nekk ca hadith sayyidatu Aisha ba ba yonent bay saa saa waxoon man istata'a qayda shib qayda shibrin min al-ard tuqahu min sab'i radin waaw képp koo xam ne dafa sàcc usurpé lu ndaw lu mu tuuti tuuti tuuti ci suuf bu ëllëgee des na ko defal foofu la mu sàcc ba ci juróom-ñaari suuf lañ koy bool defal ko ko caq yawmal qiyaam loo ko ci baat bi mu xool ndax di doxam déet kon nag problème suuf ak bërëñu foncière suuf saa di jaay lu ne ah lu lu lu baax loolu attention kon nag yeneen tubaab yi saa salaam wax lii waaw mu ne beneen. wala tuufiihi bi riihi qidrika illa an taghrifa lahu waaw mu ne te bu ko lor ci sa xetu cin loolu gisoon nañ ko waaw yaa Abaa Zarr yow Seydina Abu Zarr idaa tabaxta boo toggee maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahhad jiraanak waaw ci hadith trois cent quatre yow Abu Zarr boo toggee ñeex am soos na nga yokk ndox ma te boole ci mayaale ci li nga xamante ne mooy sa sa sa sa sa dëkkandoo yi waaw mooy bu lor sa dëkkandoo sa xetu cin gi mooy nga togg lu neex waaw di rusi ceeb te sawaay moom village ba moom ceeb moom mais euh, jour marché hebdomadaire ba hebdomadaire bésub samedi ba yow nga toog lundi di rusi nag comme ni yëpp nga xam ne bu dul lool ci laax bi lañuy ñuy jàpp <laughs> waaw jël ci garabu euh, daqaar yi daal di koy jël ay xob daal di koy pressé jël suukar def ci def ci ndox pressé ko loolu moom la ñuy sotti ci laax bi yooyu lañ am bu ñu lekkee ceeb samedi ba samedi ndax bésum marché bala waaw yow nga ñëw lundi di rusi ñépp di yégg tëf keeg yooyu ak rusi bi xeeñ sa bokk yépp ba pare nga toog nga toog ci pénc mi ñu woo la ni jaay kaay añ nga ñëw bàyyi ñëpp foofu dem lekki ba toog yow xam ngeen li nga def yonent bi saa saa waxu la loolu <laughs> wala tu'dihi bi rih qidrika illa an taghrifa lah waaw te bu ko lor ak sa xetu cin tax yonent bi saa saa loolu waxuñ ko woon ci xadiis bi ñu wax sànq Seydina Abu Zar bi mooy parce que ki la gën a surtout sa jiiraan yi ni ñuy gis ci xadiis bi radiyallahu anha kene kan laa gin a mën a defal njekk ci sama mbokk yi mu ne kii la gën a jege bunt parce que kooku lépp luy ñëw ci sa kër da koy gis waaw xéewal yi fay ñëw yëpp moom il est susceptible gis ko gis yooyu nag te ñamaloo ko ci dara lool day toj xolam te bokk na ci bàkkaar yi réy di toj xolu way ñàkk ñi waaw loolu moytu ko wala nga fexe boo ko fay dugal bu ko gis waaye boo ñëw ba euh, nëbb ko dugal ko jox say say doom ñu génn ci mbett mi di mbëllee doomu ñeneen ñeekat di leen jaay ne wala pom yeeg banaana yi te ñooñu ah, xamuñu luy pom lu dul dégg kene <laughs> déedéet loolu déedéet kon wala tu lii kon boo nga xam ne lépp xéewal buy ñëw sa kër moo koy da koy gis ci sa voisin yi moo ko njëkk a gis kooku yey na nga laalal ko ci dara moo tax mu ne ko boo toggee am ñeex yow abazar nang fa asb mu ne ko unzur yokkal ndox mi thumma anzur ahla baytin min jiranika fa asibhum minha bi ma'ruf nga xool waa kër yoo xam ne ci sa mbokk yi ñu la gën a jege sa dëkkandoo yi nga ñamal leen ci ci loo xam ne njëkk la kon ndax ñooy gis loolu le kon nag loolu le bu ko defee mooy dina fay benn jalousie bu mën a am tamit bu gisee ne yaa ngi koy li mu gis nga dugal ko sa kër ci ay xéewal yaa bokk ak moom même bu dee ne lu symbolique la kon loolu dafa am solo waaw naan sama yoon new ci rek waaw te loolu rek bu kër ak kër rek de man ngeen nekk foofu da ngeen koo louer ay appartement la loolu ci la waaw loolu ci la waaw alhamdulillah loolu nañ ci bàyyi xel la ñi nga am nay locataire lañ loolu it ci lañu yow sa appartement kii ki appartement ngi appartement loolu ñooñ say dëkkandoo lañ yëpp dee ci bàyyi xel kon mu ne kon bu ta bokk na ci àq yi bu ko lor ak sa xetu cin gi waaw lu dul ne daa fekk ne dinga ko ci tànkal dara illa an taghrifa la waaw waaw lu dul ne dinga ko ci eh, eh, eh, tànqal nag dara joxaale ko ci boo toggee nga booleel ko ci yakkal ko ci waaw mu ne wa in ishtarayta fakihatan fa ahdi la boo jëndee foyiteef moom lañ doon wax ay fruits ay banaana ay orange ay pomme ay mango ah ay kaki ak yu mel noonu ah nga jënd ko fa ahdi na ko na ko na ko ci jox addiya na ko ci jox dara waaw na ne ah maire ba nga xam ne mooy jaay banaana yi de ba ngay jënd. neel bii nag moom mbuus mii defal la benn ci benn mbuus boo xam ne moom kese la boo demee ba sa dëkkandoo ba ak nga ñëw daal di koy yónnee daal di koy jox loolu nag ci sutura moo gën bul ñëw di ko def ci kanamu ñépp ñépp di wax ne yaa ngi joxe déedéet loolu baaxul ci yow baaxul ci ki nga koy jox bu dul ne da koo fekk na yàlla fegal na leen gis te moom it yow même bu la fegalee la moom est ce que bëgg na gis. nit ñi di ko gis ñu koy jox muy jël loolu yi dafa jara bàyyi xel kon nag boo jëndee fakiha yooyu fooyteef yoo xam ne moom wa fawakiha yooyu yële moom ngay fooyteef foofu ahdi la nang ko ci jox cadeau na nga ko ci jox dara ñamal ko ci waaw mu ne in lam tafal fa adxilha sirran wala taxruj biha wala taxruj wala tuxruj biha waaw waladak li yaghida biha walada <laughs> la ilaha illa allah mu ne sinon boo deful lool bu dee ne boo jëndee fruits ak yooyu ak mooy serité yi ngay ëndaale boo liggéeyee ba ñëw walla dem fenn ba ñëw na ko ci jox waaye bu dee dañ ah waaw dëgg manoo ko parce que la nga jënd matalul sax say njaboot boobu da leen koy daggal ak yu mel noonu mu ne wala boog waaye lam tafal boo ko deful fa adxilha sirdan la nga jënd boo koy dugal moom lañ la dox sànq na nga ko def en cachette bul ñëw ah, peep yor sa oto voilà doo doy daw ah papa papa ci mbedd mi rek nga génne sa loxo kay jox leen ah buusu banaana yeeg buusu orange yeeg buusu kii yeeg ah poire yeeg ñoom ijaasa yeeg yooyu ñuy daw dugg ci kër gi déedéet bu ko def bu boobaa dugal ko ci coffre bi wala bu dee ne dangay dox nga dugal ko ci boo xam ne kenn du ko gis te kenn du ko fooge waaw moom la naan wala boo ko mënul na ko dugal ak li nga xam ne mooy ci sirran waaw waaw ci loo xamante ne kenn du ko yëg ñoom duñ ko yëg wala ta wala taxruj waaw waaw te bu mu ko génne walla bu ko génne biha ci loolu le sa doom jox ko sa doom sa doom bi ko génne li yaxiisa biha waladuk ngir bi ci toj xolu di ci merloo ki nga xam ne mooy doomu sa voisin bi waaw xale yi léeg-léeg concurrence da leen a neex yow nag bu leen jàppale ci loolu xamal leen ne déedéet loolu baaxul jikko ju baax déedéet bul jël jox ko moom laa doon wax même boo ko nëbbee ba dugal ko na nga ba bu ko sa doom yi nag génne daw moom ci mbedd mi di ko lekk wala ci seen kanamu dëkkandoo ak waa ay doomam déedéet loolu la lay wax nii waaw allah allah wala biha te bu ko génnee fekk nga joxoon ko wala naka sa doom li yaghiza biha waladu ngir doomo sa voisin bi moom di ci allah oh ma sha allah waa saway lii fii la hadis bi yam mais ma sha allah ma sha allah waa saway ñun lu ñu teree doxe lii hein moo lu ñu teree doxe lii ñu ko yonent may saa saa waxe te gis nga affaire yi l'islam daal mooy mooy mooy mooy mooy diine ji nga xam ne moom la yàlla wàcc wallahi waaw mooy diine ji nga xam ne moom al min indi rabbil moom la lañu wàcce mu jóge fi borom bindeef yi di borom bi tabaaraka wa allahu akbar hmm? xam nga ni lii rafet na de te lii nag mooy lislaam yépp lépp lii la lii lii lépp noonu la kon hein ñu yem noonu insha allah lii lañ ci bëggoon a yokk léegi nag bii di ñëw insha allah mooy ñu daldi gis li nga xamante ne mooy xadis bi ci tegu hein bi ci tegu insha allahu taala mook bii wa niroo rek mooy xadiis Seydina Abu Shurayh biñ la wax euh, boobu am na luñ la ne dinañ ci taxaw euh, tuuti ci côté ikraamu dayfi euh, amaana ñu taxaw ci tuuti foofu ci ñetti fan la yooyu ak nan lañ koy defee loola le insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala wa ala